fi kitaabi al-jaami' as-sahiih al-musnad al-mukhtasar bi umuuri rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sunanihi wa ayyaamihi kitaabu bil-isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi kitaabul wuduu' bismillahi rahmaani rahiim kitaabul wuduu' baabu maa jaa'a fil wuduu' wa qawlillahi ta'aalaa izaa qumtum ilaa as-salaati faghsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ilal maraafiq wamsaxuu bi ru'uusikum wa arjulikum ilal ka'bayn ilaa axiri ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam kon inshaa allahu taala tey dañuy tàmbali ci kitaabul wudu bu aljaami as-saxiix bu al imaam al buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ginnaaw bi nga xamante ne gis nañ kitaabu bad'ul wahyi ak kitaabul iimaan ak kitaab ak ak ak kitaabul ilm mi nga xam ne moom lañu jeexal ci suñu jotaay bi weesu insha allahu taala kon ci suñu jotaay bi dañ ciy gis kitaabul kitaabul wudu maanaam eh, imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari dafa ñëw di tàmbali nag léegi ci li nga xam ne dëgg-dëgg moom mooy li tax a jóg téere bi te moom mooy jàngale lépp loo xamante ne dafa aju ci maanaam maanaam li nga xam ne moom mooy xeetu sunna yenente bi sallallahu alayhi wa ak jëfin yi ak doxalin yi maanaam buntu yi nga xamante ne moom la ñu weesu yëpp boo ko xoolee daanaka ci pas-pas lay aju ak ci maanaam ngëm ak ci li nga xamante ne moom mooy nan la ñu war a jàppee alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak teggin yi nga xamante ne moom la ñu war am ci wàllu sàkku xam-xam léegi nag ginnaaw ba mu waxee wàllu xam-xam ak li nga xam ne moom moo ci wër yépp léegi nag mu wax la nag li nga xam ne nag war nga koo xam te mu aju ci sa ay doxalinu bës bu nekk ci sa bés yi maanaam ak saa su nekk ci li nga war a doxale mu daal di njëkkee li nga xam mu daal di gis ne borom bi subhaanahu wa taala maanaam dafa wax na ne wa ma umiru illa li ya'budullaha muxlisiina lahu diina xunafaa wa yuqiimu salaata wa yu'tu zakata wa zalika diinul qayyima maanaam ne digaluñ leen lu dul ñu taxawee taxawu jul maanaam wa ma umiru illa li ya'budullaha lu dul ñu jaamu yàlla maanaam ñu gis ne kon jaamu yàlla moom mooy li nga xamante ne moo ñu tax a dóg te waaye nag ni nga xam ne noonu lañ ko war a defe comme ni mu ko indee ci xadis bu njëkk bi moom mooy li nga xam ne moom la ubbee kitaabul iman moom mooy xadis bi nga xam ne daw bu sayyidna abdullah ibnu omar ibnu al-Xattaab radiyallahu ta'ala anhuma bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne buniyal islaamu ala xams maanaam islam bi dañ koo tabax ci juróom ndax l'islam moom la borom bi subhaanahu wa taala di jaamuloo nit ñi seen borom subhaanahu wa taala ndax moom lii comme ni mu ko waxe inna diina inda allahi islam diina dëgg-dëgg buñ koy wax fa buur yàlla subhaanahu wa taala mooy islam waaye loolu nag dañ koo tabax ci juróom maanaam juróom yooyu nga xam ne moom la wax nag mu indi wa yuqimu salaata ñu taxawal julli wa yutu zakat ñu joxe a ci xadiis bi nga xamante ne moom la ñu wax léegi moom bi mu njëkkee moom mu daal di indi ne shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy seede yi nga xamante ne moom la ñuy seede amul amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla subhaanahu wa waaye yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy nga xam ne moom lay yabal ngir mu leeral lool ak lépp li nga xamante ne moom la ci aju ba tax ñu mën a am ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala loolu moo tax mu daal di mu mu ci wa iqaamu salaat ak taxawal waaye nag taxawal julli googu dafa am loo xamante ne charte la te insha ko gis comme buntu bi nga xamante ne moom lay njëkkee ci di leeral maanaam ginnaaw buntu bi maanaam li nga xamante ne moom lay leeral ci ne salaatu bi maam laa la laa tuqbalu salaatu bi ghayri tuhur maanaam julli deefu ko nangu bu fekkente ne àndul ak maanaam bu fekkente ne julli àndul ak laab maanaam loolu nga xamante ne moom kon loolu muy leeral ci bunt boobu ne bu fekkente ne julli àndul ak laab kon julli googu du duñ ko nangu loolu moom moo tax mu ñëw nag ci wàllug laab daal di tàmbalee ci kitaabul wudu maanaam téereb njàpp ndax ginnaaw gi indi na kitaabul ghusl maanaam téerig cangaay muy cangaayal farata gannaaw lool tamit indi na beneen bu mu tuddee kitaabul xayd mooy té té téerig boo xamante ne mbërëg ak liy wër loo ci mbërëg la ciy waxtaane maanaam moom la ciy jàngale gannaaw ba mu doog indi kitaabu tayammum maanaam téerib tiim ci ginnaaw bi lay doog indi kitaabu salaat maanaam téerib julli mu doog a teqale julli ak mawaaqitu solaat kitaabu mawaaqitu salaat ak kitaabul azan maanaam yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci nodd bi kitaabul jumaa maanaam ajjuma ak kitaabu salaatul xawfi eh, ak kitaabul witri et cetera maanaam nga gis ne kon eh, maanaam julli ci jëmmi boppam rek jagleelu ko benn téere kese déedéet ay téere yu baree bari la ko jagleel ki noonu kon li nga xam ne moom mooy li jiitu julli tamit ay téere yu bari la ko jagleel waaye bi nga xamante ne moom mooy bi ci jiitu nii nii mooy kitaabul wudu maanaam téere bi nga xamante ne moom mooy téere njàpp maanaam al wudu maanaam mi ngi jóge ci alwadaatu bi nga xamante ne li maanaam ci làkk arab bi nga xam ne moom mooy tudd annabaara maanaam annabaaratu maanaam ak ak ak alwadaatu mooy maanaam li nga xamante ne moom mooy ak ak ak ak naat ak naat aku aku aku aku sell maanaam tamit day day moom kon wadaa googu mooy leer googu nga xamante ne mooy nekk mooy am maanaam moo tax ja weer leer bii ñu naan ko ab dawgu maanaam mooy leer maanaam ngir ne jàpp ci jëmmi boppam day leeral nit maanaam jàpp dafa nekk loo xamante ne arme la boo xamante ne képp kuy soobu ci yoonu yàlla dafa bokk ci jikko yi nga xamante ne dañuy sopp nga di maanaam nga di ko takkoo maanaam mbir yi nga xamante ne da nga koo war di takkoo moom mooy njàpp saa su nekk saa yu njàpp li tojee nga dem sàpp jàppwaat beneen jàpp boo xamante ne bu bees doonte nam moo ci julli waaye ngir jàpp ci boppam jaamu yàlla la gu mag a màgg fa borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu moom maanaam te loolu ma niki noonu tamit maanaam jaamu yàlla la goo xam ne insha allahu taala danañu ko gis gu gu gu jagoo la moom kexe te day leeral nit te it njàpp nag bu boobaa li nga xamante ne moom la ñu gis fii imaam al-Bukhari rahimahullah dafa njëkkee kitaabul wudu am na nag ñoo xamante ne li nga xam ne moom la ñu indi mooy kitaabu tahaara maanaam njàpp maanaam tiir làpp waaye laab moo gën a jago moo gën a yaatu njàpp waaye moom dafa tàmbalee njàpp ngir ne borom bi subhaanahu bi muy wax ci wàllu aaya bi nga xam ne insha allahu taala moom lay ñëw maanaam wàllu njàpp la njëkkee doog a wax wàllu cangaayal farata lool moom moo tax ñoom ñu njëkkee njàpp doog a indi wàllu cangaayal farata te comme ni nga xam insha allahu bi dinañu ko gis ci bu ñuy gis aaya bi insha allah beneen mbir bi nga xamante ne tamit maanaam mat naa bàyyi xel moom mooy ne laab yi ay xeet la dafa am laab bi nga xamante ne moom la ñuy laabal biir bi maanaam moom mooy ci biir maanaam ndax laab dafa am taxaara bu ñu xoolee ci ci biti dafa am laab boo xam ne dafa matériel am laab boo xam ne Euh, dafa immatériel mooy laab boo xamante ne euh, bu bu njëkk bi moom mooy laab bi nga xam ne moom la ñuy wax tahaaratul euh, xabar maanaam mooy laabu sobe maanaam li nga xamante ne kon laabu sobe googu nag maanaam boobu du loolu du loolu taxu koo jóg fii waaye nag dina ci waxtaane dina ko waxtaane maanaam insha allah dinañ ñëw ci lan moo tax mu indi kitaabu wudu yi maanaam yi nga xam ne hadith yi mu fi indi yépp ana benn bu ci nekk ci lan lay wax ak lan moo tax mu indi ko mais d'abord ñu waxtaanee maanaam ne laabu toj googu maanaam moom laabu sobe googu moom dina ci waxtaan dina ko wax ci ci suñu téere bii nii fii la ko gën a dugal waaye am na laab gi nga xamante ne moom mooy laabu toj boobu moo ko tax a jóg maanaam ndax nit ki bu fekkente ne dafa am ak alxadas mooy ak toj maanaam njàppam dafa toj wala njàppam euh, matul wala mu war a sangu sangaayal farata ak yu mel noonu te lool tamit benn rek ko ci tax a jóg mooy lépp mooy li bi nga xam ne mooy bi gën a ndaw moom la ñu tuddee ak taxa ak taharatu sughra mooy laab gi nga xamante ne mooy laab gi nga xam ne moom mooy gi gën a ndaw gi mooy ak taharatu sughra mu am nag taharatul kubra boobu moom mooy moom lay waxtaanee ci kitaabul ghusl mooy laab gi nga xam ne mooy gi gën a màgg mu am tamit beneen mbir boo xamante ne tamit mat naa euh, leeral fii moom mooy ne euh, euh, laab googu moo gën a fréquent maanaam lu le fait que ñu jiital kitaabul wudu ci kitaabul ghusl mooy ne tamit jàpp li ñu koy def moo gën a fréquent moom moo gën a bëri te li nga xam ne moom la ñuy def ci wàllu cangaayal farata lool tamit beneen mbir la léegi daal ala kulli haal insha allahu taala dina am yeneen masala yu bëree bari yoo xamante ne dinañ ci ñëw ci wàllu euh, bunt bi waaye li nga xam ne moom lañ ci namoon daal moom mooy laabu biti bi dam na booy bi nga xamante ne yére yi lañ war a laabal moom mooy laabul euh, xabas taxaaratul xabas mooy yére bi euh, ak yaram bi ak bërëb bi ñuy jullee maanaam kon yooyu mooy aju ci tahaaratul xabar tahaaratul xadas moom mooy li nga xamante ne moom ngay def waaye loolu dafa nekk maanaam laab bi nga xamante ne nit ki daf koy takkoo su fekkente ne njàppam dafa toj wala boog mu war a sangu sangaayal farata loolu mooy tahaaratul xadas euh, mu am laab bi nga xamante ne nag mooy beneen laab bi mooy laabal jikko yi maanaam jikko yi nit ki ni mu war a laabalee jikkoom ba nga xamante ne loolu euh, jikko yu sell la war a am loolu dina am yu bëree bëri yoo xamante ne insha allahu taala dana ko indi ci kanam waaye am na partie bu bëri boo xam ne indi woon na ko ci kitaabul iman ak ci kitaabul ilm maanaam ngir yëgle ne nit ki dafa war a laabal jëmmam laabal jikkoom laabal xelam et cetera maanaam am ay teggin yu mat sëkk yoo xamante ne yooyu la war a amee ci buy sàkku xam-xam ak bu koy wut niki noonu am na tamit beneen bunt bi nga xamante ne beneen bi xeetu laab mooy laabal xol bi ci lépp loo xamante ne du yàlla boobu xeetu laab moo gën a sore yooyu yëpp nag ay xeetu njàpp la maanaam njàpp mooy maanaam xeetu njàpp la tamit moo tax bu ñuy wax waxu njàpp insha allah dinañ ci ñëwaale ci xeetu ishaaraat yooyu insha allahu taala ci biir mu ne kon kitaabul wudu téeram njàpp mu ne bismillahi rahmaani rahim bismillahi si turu buur yàlla subhaanahu wa taala bi nga xam ne arrahmaani mooy aji fees dellu ji yërmande arrahim mooy ki nga xam ne mooy ki yaatu yërmande mu ne kitaabul wudu kitaabun maanaam fii eh, nii la ko indee kitaabun ab nja ab téere mooy al wudu bi wax ci wàllum jàpp wala boog eh, mu nekk kitaabul wudu loolu moom eh, kii rek la nu sax niñ ko toxale la mu ne baabu buntu maa jaa li nga xam ne buntu bu njëkk bi mooy lii maa jaa li nga xam ne dikk na fil wudu'i ci wàllu njàpp wa qawlillaahi ak wax buur yàlla bi taala aji kawe nga gis ne maanaam alquran ak sunna tout le temps dañuy taqal lëkkaloo te it lépp loo xamante ne alquran wax na ko sunna moo koy leeral waaye euh, kon ñu ñëw d'abord ci li nga xam ne moom mooy objectif imam al-Bukhari ci téere bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala li mu namm ci téere bi mooy leeral li nga xamante ne moom mooy jàpp mooy lan ak nan lañ koy defee ak ngëneel yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk ak tamit li nga xamante ne moom mooy aju ci acte yi wër loo ci njàpp lan moo ci war ak lan moo ci warul waaye tamit daf ci am beneen objectif bu ciy leeral moom mooy lii jiitu njàpp lu demee nekk nit ki bu demee wanag ni muy soxlaa waajal waajal gi muy waajal boppam ak yu mel noonu leeral gi mu koy leeral yooyu moom moo tax kon mën nañ koo tënk ci mais bu njëkk moom mooy day leeral lan mooy njàpp ak ngëneelam benn ñaareel bi ci des moom mooy day leeral li nga xamante ne moom la njàpp amee ci maanaam ay melo maanaam nan lañ koy defee ñetteel bi moom mooy dafay leeral lan mooy euh, euh, yi nga xamante ne ñoom ñooy yii jiitu njàpp ak yi nga xam ne ñoom ñooy ci li nga xam ne moom mooy njàpp ñeenteelu bi moom day leeral ndox mi nga xamante ne moom lañ mën a jàppoo lan mooy sobe bi nga xamante ne mën naa yàq ndox moomu maanaam ñeent yi ñoom ñooy cause maanaam ñoom ñooy mboolem xadiis yi nga xamante ne ñoom ñi ngi ci saxeex ci kitaabul maanaam boo xoolee ñeent yi ngay gis ne ñoom ñooy tax mu indi leen ñeent yi moom mooy cause euh, kon ñu ne mu ne ba kon euh, mu ne baabu buntu kon buntu bu njëkk bi moom mooy baabu mooy buntu maa li nga xam ne jaa a dikk na fil wudu ci njàpp maanaam kon day leeral fii nii day leeral lan mooy jëmmi njàpp ci boppam ak naka lañ koy defe maanaam ci lu ñu joyal waaye li nga xam ne moom la ci namm danañ ko xam ci biir li mu namm ci buntu bi daañ ko gën a leeral mooy wa qawlillaahi ak waxu buur yàlla bi ta'ala aji kawe nam mooy iza qumtum saa yoo leen jógee ila salaati jëm ci julli faxsilu na ngeen raxas wujuhakum seen xar kanami wa aydiyakum ak seen loxo yi ilal marafiq ba ci conc yi wamsahu te ngeen masaa bi ru'usikum seen bopp yi wa ar arjulakum wa arjulikum maanaam euh, riwaayaat yi lii nga xam ne ñoom ñooy ñi ci ëpp wa ar arjulikum lañu wax waaye nag li nga xamante ne moom mooy riwayat al asil yi moom moo ne wa arjulakum maanaam euh, riwaaya boobu moom mu indi wa arjulakum mu ne waaye nag wa ar ngir ne qiraat ñaari at yëpp am nañ maanaam wa arjulakum mooy te na ngeen raxas bu boobaa day daal di lëkkaloo ak raxas leen waxsilu arjulakum maanaam bu boobaa loolu moom ci loolu maanaam lay lay lay am ta'alluq moom lay aju waaye nag mu ne bu fekkente ne wa ar arjulikum la maanaam moom mooy ak seen tànk yi mooy bu mu ne wamsahu masaaleen biru uusikum seen bopp yi wa ar arjulikum ak seen tànk yi maanaam mooy booleen amee ay xuf maanaam bu boobaa ah, maanaa bi daal di jël loolu ilal ka'bayni ba ci dojoor yi maanaam ba ci dojoor yi mu nekk kon Euh, aaya bi li nga xamante ne moom la indi maanaam li tax xadis euh, mu tuddee buntu bi nii baabu maa jaa fil wudu'i wa qawlillahi ta'ala daal wax aye bi ndax aaya bi suratul ma la ne maanaam li tax mu indi ko mooy imam al-Bukhari rahimahullah dafa bëgg leeral ne lii rek mooy faratay njàpp maanaam faratay njàpp yëpp yëpp yëpp maanaam damay tàmbalee ci di la wax njàpp waaye da ngaa war a xam d'abord lan mooy yi nga xamante ne bu amee rek njàpp dana am waaye lépp loo xamante ne su amul njàpp du am euh, bu amul njàpp du maanaam bu amul njàpp li du mat loolu euh, tax koo jóg maanaam kon lii euh, moo ko tax a jóg mooy bu njëkk bi moom mooy ne kon dañoo war a raxas li nga xamante ne moom mooy xar kanam bi kom li ko aaya alquran bi waxe waaye loolu li koy dëgëral moom mooy riwaay mooy xadiis bi ni mu ñëwee ci sunanu imam at-Tirmidhi ak mustadrak bu imam Hakim rahimahullah ni nga xam ne noonu la waxe woon kaw kaw bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko tawadda kama amaraka allah waghsul wa faghsil wajhaka wa wa wa yadayka ilal ilal mirfaqayni wamsax bi ra'sika wa uh, waghsil rijlay rijlayka ilal ka'bayni maanaam mu ne ko jàppul ni nga xamante ne noonu la la sa borom digale comme ni la ko yàlla digale mooy na nga raxas sa xar kanam te na nga raxas tamit sa loxo ba ci conc te nga masaa sa bopp te nga daal de raxas sa tànk ba ci dojoor yi loolu kon moom mooy ni ñuy jàppoo maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy njàpp gi nga xamante ne mooy lii doy ci njàpp fii insha allahu taala dina ñëw dina indi li nga xamante ne moom mooy tax njàpp gën a mat waaye fii nii dafay leeral li nga xamante ne moom moo tax njàpp di gën a maanaam di doy nga xamante ne lii rek buñ ko indee dinañ daal di wax ne lii kat njàpp lu doy la te moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii ba pare indi aaya bi daan ni wax ni lii moom mooy njàpp maanaam nga gis ne kon définition boobu loolu lu ama am solo la parce que parce que euh, loolu nag li muy jariñ moom mooy lan moom mooy su fekkente ne aw ma ndox mu bari aw ma ndox mu bari wala boog damaa yàkkamte wala yu mel noonu lii rek bu ma ko raxasee bu boobaa sama njàpp mat na dégg euh, kon mu ne qaala wax na Abu Abdullah maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu nee na wa bayyana te leeral na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an na ne fardal wudu'i faratay njàpp marratan marratan benn benn la maanaam loolu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ko te mooy xadiis sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne insha allah danañ ci ñëw ndax beralal na ko ab buntu boppam moom maanaam bi nga xamante ne maanaam danañ jàpp benn benn ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo leeral wata wa tawadda'a te jàpp na tamit ay aydan ba tey marratayni ñaari yoon wa salaasan ak ñett waaye nag maanaam jàpp na ñaar ñaar nga xamante ne cër bu nekk ñaar yoon la koy waaye wa sala wala wa ak ñett ñett waaye walam yazid te musuta yokk ala salaasin ci ñett yeneen bi sallallahu alayhi wasallam musuta yokk ci ñett kon bu boobaa mu leeral tamit ne mboolem jàpp tamit niñ koy defe benn mooy farata waaye ñaar yi wala ñett yi mën naa ne maanaam mu leeral lool tamit wax na la d'abord indil na la aaya bi ngir tegtal la ngir ne moom ci imaam al-Bukhari al-Qur'an ak sunna mëneefu leen a tàqale te loolu mooy dëgg maanaam daa iman ci saxe bi daf koy leeral maanaam al-Qur'an kenn mënu ko tàqaleeg yenente bi sallallahu alayhi wasallam te que yenente bi ci jëmmi boppam mooy jëmmi al-Qur'an daa iman noonu lay doxe moo tax muy mu indi aaya bi nga xamante ni ci buntu bi doyloowu ci lu dul aaya alquran bi moom rek la ci indi maanaam indiwul ci benn saxiix boo xam benn xadiis boo xamante ne dañ dañ koo teg mu daal di nag leeralal na yonent bi sallallahu leeralal na leeralal na mbir moomu mu ne wa zak wa kariha waaye sib na ahlul ilmi ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom xam-xam yi maanaam ñooñ waa xam-xam sib nañu al israaf mooy ak yàq fii ci njàpp maanaam di jëfandikoo ndox mu bari wala di jëfandikoo lu lu maanaam di di raxas maanaam di jàpp waat jàpp boo xamante ne da nga ciy yokk ñeent mm-hmm. maanaam loolu moom moo tax am na nag xadis boo xamante ne moom mi ngi ci musnad imam ahmad rahimahullah ñeneen solo nañ ko tamit mooy xadis boo euh, nekk ci nusxat amr ibn shu'ayb an abihi an jaddihi bi nga xam ne yeneen yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàpp ñett ñett ba pare daan ne lii mooy jàpp hadhihi al wudu fa man zaada aw naqasa faqad asaa aw zalama maanaam képp koo xamante ne euh, lii mooy njàpp képp koo xamante ne yokku nga wala nga wàññi maanaam ñaawal nga wala boo tooñ nga maanaam nga gis ne kon euh, loolu mu mu ci yokk noonu maanaam képp ku ko wàññi moo tax boroom xam-xam yi nag foofu la ñu wutee rahmatullah alayhim maanaam ne nusxat Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi euh, parce que Amr ibn Shu'ayb mooy an Amr di doomu Shu'ayb Shu'ayb doomu Muhammad Amr ibn Shu'ayb di Shu'ayb ibn Muhammad moom moo jëlee maanaam kon Amr ibn Shu'ayb moo jëlee ci baayam Shu'ayb ibn Muhammad moom mu jëlee ci maamam pas Muhammad de déedéet mais maami Shu'ayb ibn Muhammad ibn am Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu maanaam loolu moom mooy Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi moo tax comme li imam al-Bukhari wax rahimahullah borom xam-xam dañuy nangu tiir kii boobu jàllale googu. donte imam al yi indiwu ci benn ci téerim bi waaye nag borom xam-xam yi nangu nañ ko am rek lennat lennat loo xamante ne dañ ko ci euh, yenn nag yoo xamante ne lu war a tolloog fukki xadis yoo xamante ne dañ koy dañ ciy wuute ak dëgg-dëgg ndax maanaam ak ak wéram ak ñàkk wéram ngir wéet giñ ci wéet mm. ci càllale googu kese ak it léeg-léeg comme masalan xadis bi moo tudd léegi mm. nga xamante ne daf ni ku ku wàññi wala nga yokk ku ku wa fa man zaada aw naqsa ku yokk wala nga wàññi maanaam ngir ne yokk yi euh, moom xam nañ ko mm-hmm. waaye wàññi gi bu ma wàññee ci sama njàpp ci njàpp yi maanaam du tax affaire bi am problème waaye loolu tëriwul yenn borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ni loolu li muy tekki rek mooy ku yokk maanaam ci lim bi wala boog nga wàññi ci cër yi mm-hmm. ci cër yi bu boobaa nag kon nag asa ñaawe nga aw zalama wala tooñ nga mm-hmm. wala ala kulli xaal ak lu mën ci xew Euh, mais ci comme li mu wax mooy daal boroom xam-xam yi ñoom looloo tax indiwul xadis bi fii hmm. maanaam ndax remplir wul ay sartam moom imaam al-Bukhari rahimahullah waaye daal nee na rek képp koo xamante ne tooñ nga maanaam euh, waaye ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim sit nañu ak yokk ak yàq am na yeneen xadis yoo xamante ne dañ ciy wax tamit euh, ni wàllu maanaam wàllu yàq ndox te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li mu baaxoo di ko jàppoo moom mooy mudd hmm. buy sangu mu sangoo saa moom loolu la daan jàppoo euh, insha allahu taala daan ci gën a ñëwaat mu ne wa an yu jaawiza wa an yu jaawizu waaye tamit wa bokk na tamit sib nañ tamit ñoom borom xam-xam yi an yu jaawizu ci ñuy weesu fi àlla nabi yi jëf yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu doon jàppoo ñett ñett loolu sib nañ ku ko def te yokk ko naam am na benn fenn rek foo xamante ne Eh, boroom xam-xam yi daganal nañ nga jàpp lu ëpp benn benn ña ñett ñett mm-hmm. mooy su fekkee da raxas benn cër ñetti yoon te nga gis ne am na lu def ci raxas gi maanaam setul mm-hmm. voilà dégg nga mu ne qaala imam al-Bukhari rahimahullahu taala daa ci teg ne baabun buntu laa tuqbalu salaatun bi ghayri tuhurin mu ne ba buntu laa tuqbalu deful nangu salaatun ak julli bi ghayri tuhur bi ghayri ci lu àndul ak tuhurin ak laab maanaam bu xadi lii xadis la boo xamante ne mi ngi ci saxiixu imaamu muslim ak sunan imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala bu xadisu sayyidina Abdullahi ibn uh, ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu taala anhuma mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yaqbalu Allahu salaatan bi ghayri tahuurin wala sadaqatan min ghuluul bi ghayri tahuurin wala sadaqatan min ghuluul yàlla du nangu julli goo xamante ne àndul ak uh, ak laab waaye tamit yàlla du nangu li nga xamante ne moom mooy euh, euh, sadaka sarax boo xamante ne euh, dafa jóge ci loo xam ne alal joo xam ne maanaam mooy buñ demee butin de guerre nga daal di tibb alal ji yóbbaale maanaam mooy alalu guerre wala alalu naxaate wala alal joo xamante ne daganut maanaam nga génnee ci sarax loolu du du du du yàlla du ko nangu te loolu mooy comme exactement li al imam Sufyan ibn Uyayna wax rahimahullahu taala maanaam moom la ne ke jël alal ju baax ju dagan maanaam jël alal ju bon nga di ci def di ko dugal foo xamante ne ci lu baax la maanaam lu demee nekk tabax jàkka lu demee nekk sarax miskin yi lu deme nekk leneen mi ngi mel ni tey nga jëloon ay mbéewal maanaam nit ki dem dem tuur ndox ci potu sàmburam nga jël ko nga ne da nga dindi sobe maanaam ñooyam képp maanaam euh, loolu mooy wane gravité wu euh, maanaam alal ni mu lëkkaloo loolu moom moo ak laab moo tax alal alal laab xadis boobu day wane ne maanaam laabu xol ak laabu jëmm daf ni mu amee maam dañoo lëkkaloo dañoo lëkkaloo ak laabu alal maanaam moo tax alal moom mooy xutbu euh, raxaa comme li seex Cheikh ci Tidiane di wax radiyallahu anhu ci leetaram yi lu bëree bëri mooy alal mooy maanaam fi nga koy jële mu dagal loolu mooy xutbu raxa maanaam mooy euh, pôle ak centralu yoonu yàlla mboolem jëf ci loolu la ñuy wër-wër loolu Euh, kon xadis euh, boobu daf koy tegtal xadis la kon boo xamante ne tamit ñëw na ci riwaaya sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ak ak Abu Malih radiyallahu ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' euh, mooy premier xadis bu nekk ci sunan imam at-Tirmidhi mooy xadis bi waaye imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indiwu ko ci xam waaye nag daf ko xam nañu ni xadis bi wér na waaye remplirul condition am loolu moom moo tax mu tudd ko muy indi xadis muy indi di bëgg a wax li ne yàlla du nangu de toute façon julli mun duñu ko nangu su fekkente ne amul lan amul laab maanaam fii nag tuhuurul moom mooy ak laab waaye tahuurul mooy ndox mi ñuy laaboo moo tax wuduul moom mooy njàpp waaye waduul moom mooy ndox mi ñuy njàppoo dégg nga mu ne kon nag mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana ishaq ibn ibrahim al-Hanzali mooy Ibrahim ibnu Rahawayh rahimahullahu taala ñu koy dàkkantele Abu Muhammad euh, dañuy tamit Abu Yaqub euh, mi ngi gane adduna cent soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna deux cent ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mm, maanaam moom bokkoon na ci ni mu ràññee ko mooy mokkalam gu bari ak xam-xamam bu euh, yaatoo yaato mu ne xaala mo euh, moom ñëpp ashabu kutubu sitta yi yëpp solo nañ ci moom xadis ba mu def al imam ibnu Maaja rahimahullahu taala lool tam insha allahu taala dina bokk yi ñuy leeral li à partir de léegi nii maanaam ne diw mi ñoom diw ak diw boo demee ci téere diw ñoom di nga ko fekk wala boog fi fii rek la ñëw et am nag ñoo xam te ne daan daan nañ ko fàttali mm-hmm. di ko waaye sauf que ñooñu da daan nekk ñoo xam ne bëriwul ñu daan solo ñoom mais léegi dina di gën di def euh, yitte ci bunt boobu tamit insha allahu taala feek mi ngi jàppandi maanaam feek mi ngi jàppandi mu ne kon nag Ishaq al imaam Ishaq ibn Rahawayhi moom waxoon nañ la ko nee nañ la moom moo taxoon imaam al-Bukhari taalif téereem bi voilà moo ndax moom sëriñu ñoom imaam al-Bukhari la waaye da ko daan wax naan moo tax buñ da daan màggal imaam al-Bukhari ba nga xamante ne da ka daan jël teg séesam moom moom fi mu daan toog foofu la daan toogal imam al-Bukhari ni ko toogal fii mu toog mu ne gars yi xool leen xale bii mu ne kii bu doon fekkoon jamonoy taabii martaba bi Hasan al-Basri am kon moom lay am wala mu ëpp ko waaye tamit xool gis nga bu bokkoon ci saxaaba yi day mel ni na Omar ni mu mel ci biir saxaaba yi radiyallahu anhu kon noonu lay mel waaw moo tax am na beneen sëriñ gisoon lañ ko Abu Mus'ab mm-hmm. Euh, di taalibi imaamu Malik daf ko doon daf ko doon da daan màggal imaamul Bukhari mu wax a wax ba ni euh, moom day euh, imaam al Bukhari day moom day daanaka moom moo gën a moo gën a mooy faqihu hadhihi umma mooy boroom xam-xamu fiqh xeet bi gaa yi naan ko li nga wax est-ce que ëppul parce que daf ko comparé ak imaam Ahmad ibn Hanbal ba gën koo teg ci kawam ñu ne ko mais est-ce que li nga wax ëppul mu ne man gis nga imaamul Bukhari bu bu dundoon moom ak imaam Malik ñoom ñaan ñu taxaw may xool seen ñaari xar kanam yi. damay wax ne ñoom ñaar ñi daanaka mën nañ leen a yemale rek waaw mu kon nag moom mu kaala qaala axbarana xabaare nañu Abdurrazzaq te moy as-San'aani mooy al imaam Abdurrazzaq ibn ibn Hammam ibn Naafi' alximyari mawlaahum alyamani mooy Abu Bakr mooy dàqantalam as-San'aani mm-hmm. euh, rahimahullahu taala borom musannaf bu siiw boobu mooy musannaf Abdurrazzaq mm-hmm. moom mi ngi gane adduna cent vingt sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi génn adduna deux cent onzième e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu am na tiiri tafsirul Qur'an bu mag bu am solo boo xamante ne tafsirul Qur'an li San'aani la tudd euh, waaye am na tamit beneen tiiri boo xam ne kitaab euh, ci ci ci ci euh, euh, téere la bu mu tuddee al amali nga xam te ne ay xadiis yu bare bare la ci jax bokkut ak musannaf bi waaye boobu maxtuut la tamit ba tey maanaam kon euh, kitaab mu ak musannaf bi mooy imaam Abdurrazzaq as ibn Hammam as San'aani rahimahullahu taala moom tamit comme insha allah dinañ kii moom Ma'mar ibn Rashid mu ne qaala axbarana Ma'mar te moom mooy ibn Rashid al asdi al xaddaani rahimahullahu taala ko koy dàqantale abu urwa maanaam imam Ma'mar waxoon nañ ko mooy génération ñoom imam Malik sëriñ su mag soosu ci jamono moom mii ci la bokk moom mi ngi génn adduna cent cinquième année ginnaaw cent cinquantième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom Euh, mu ne xam an Hammam ibnu Munabbih waxoon nañ ay mbiram moom it nga xamante ne moom ak frère am bi Wahb ibnu Munabbih ay yahuud lañu woon ñu nekk ay imam mu mag waaye xam Hammam nag mu gën a mag mm-hmm. rahimahullahu taala moom mu mujjee génn àdduna tamit donte moom moo magoon wax Wahb ibnu Munabbih nga xam ne mm-hmm. ay euh, frère lañu woon moom mi ngi génn àdduna cent trente-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu koy dàqantele Abu Uqba moom annahu nee na sami'a dégg na Abu Hurayra sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu muy eh, eh, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi eh, rahima radiyallahu ta'ala anhu mi génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy waxoon nañ ay mbiram ci suñu jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal minna moom nag Euh, kon euh, hadith bi am na ñaari mbir yuñ ci war a retenir bu njëkk bi moom mooy ne ñoom ñëpp waa ashaabu kutubu sitta solo nañ seen ay hadith ba mu def Ishaq ibn Rawayi rahimahullahu ta'ala moom moom Ibn Maaja rek moo solo haditham ñaareelu mbir bi nga xam ne moom lañ ci war a retenir mooy ñoom ñaar ñoom ñi ñëpp ay imam yu mag lañ nekk boroom xam-xam yu mën a mokkal raw seen jamono daanaka parce que kenn ku ci nekk ci jamono boo ko xoolee ak ci ay maasam daanaka mën nañu moo ci rawoon mm-hmm. ñetteel bi ci def moom mooy Euh, kenn ku nekk ci ñoom euh, boroom xam-xam fiqh bu mag nga muy muy ñetti mbir yoo xamante ne jagoo nañ ko ba noppi nag euh, hadith bi bokk ci nusxatu maanaam saxiifa bu Hammaam an Abi maanaam saxiifa boobu waxoon nañ na ne la benn càllale moo ko moom moom la am mooy Ma'mar an Hammaam maanaam Abdurrazzaq da Abdurrazzaq an Ma'mar an Hammaam ibnu Munabbih an Abi Hurayra beneen bi ci def mooy ne càllale gi mooy càllale gi gën a wér ci waa Yaman comme ni imam Suyuti wax la wa ma rawa Ma'mar Abi Hurayrata asahhu lil Yaman maanaam ñoom càllale gi mooy càllale gi gën a wér ci waa Yaman ci lu ñu joyal li nga xamante ne borom loolu wuute wuñ ci beneen bi ci def moom mooy maanaam kon ay maanaam sax du sax ay benn mbir ñaar beneen bi ci def bi nga xamante ne moom la euh, sax saxiifa bi bi imaam al-Bukhari rahimahullahu taala su koy soloo daf koy solowee noonu léeg-léeg lu ci bëri bëri saa nga xam ne ci saxiifa boobu la jóge <coughs> ngir ne comme ni mu wax rek haddathana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali qaala akhbarana Abdurrazzaq qaala akhbarana waxoon nañ la tamit ne la imaam Abdurrazzaq rahimahullah moom daanaka duy xaw a jëfandikoo benn baat lu dul akhbarana mm-hmm. euh, beneen bi ci def moom mooy euh, ne càllale gi beneen euh, mooy mooy moom moom imaam al-Bukhari rahimahullah su koy solo noonu la ko solowee mhm. dont léeg-léeg day dina indi léeg-léeg njaal beenu xadis bi qaala maanaam bu yegg an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qaala wala yaqulu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nahnu as-saabiquuna al-aaxiruuna doog a continuer waaye imaam al imaam Muslim rahimahullah moom benn façon la ko daan la koy indee qaala day day ñëw ba foofu daan qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nahnu as-saabiquuna al-aaxiruuna fa zakara ahaadiisa wa minha doog a wax loolu voilà maanaam foofu mu préciser ni ci foofu la jóge maanaam dinañ xam ne kon ci saxiifa boobu la jóge imam Ahmad ibn Hanbal nag moom daf ko indi lépp intégralement muy tolloog 148 hadith mu indi lépp ci ci musnadam maanaam moo tax soo ko bëggee gis da nga ko fekk lépp ci musnad imam Ahmad hadith tamit nusxa Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi moom tamit da nga ko fekk fépp ci foofu ci <laughs> musnad bi ak Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi tamit maanaam mu nusxa boobu tamit maanaam moo tax euh, musnad imam Ahmad rahimahullah tamit euh, téere bu ama ama am solo la maanaam ba pare amul benn xadis mawdu ba pare yi ci nekk yëpp nekk da'if de yëpp am nañu euh, kii comme li imam imam Suyuti bin ma ci téere bu tudd bu tudd al qawl al hasan fi zabbi an as-sunan voilà al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah moo njëkk bind téere bi di di défendre euh, kii bi Musnad imam Ahmad di leeral ne am na ay xadiis yu da'if yu fa nekk naam waaye amul benn boo xam ne da'f gi dafa dafa am doole voilà te moom imam Ahmad Ibn Hanbal gis ne xadiis bu da'if moom moom gisul woon problème bu rëy ci ci xadiis bu da'if maanaam dafa ne bu fekkente ne da'f gi rëyut garaawut trop ba pare mu nekk ci fadaa'ilul a'mal ci ngëneeli ak yu mel noonu yooyu mën na koo jëfandikoo ba pare même su amee ajoowee ci àtte yi parce que xadis bu daif tekkiwul ne yenent bi waxu ko sallallahu alayhi li muy tekki mooy wóoruñu ne yenent bi wax na ko loolu lay tekki comme wóoruñu mënuñu koy sukkandikoo waaye imam Ahmad na Hanbal dafay gis ne bu fekkente ne ni mu doyodee taxu koo rëy lool loolu moom moo tax moom daf koy euh, daf ciy sukkandiku maanaam moo tax moom ci ci ci ngiram sixième condi ci sixième fonk ci ngiram mooy ne xadis bu daif dinañ ko jëfandikoo su dee dox fu gi do euh, ëppul lool ba pare amul beneen ay alquran wala benn xadis wala benn ci waxu saxaaba yi radiyallahu boo xam te ne contraire na ak waxu xadis boobu mm-hmm. voilà parce que dafay gis ne jëfandikoo xadis boobu moo gën ngay jëfandikoo gis-gisu xel xelu nit ñi voilà te loolu tamit imam Abu Dawud rahimahullah daf ko cee topp mm-hmm. voilà ci gis-gisam ndax moom taalibeem la gis nga ko maanaam moom ci sunanam moom it noonu la def voilà voilà moo tax imam Abu Dawud tamit moom euh, euh, moom li mu li sartam moom mooy euh, lu mu gis ci xadiis lu wuute lu wuute maanaam moom mooy voilà maanaam rawaa Abu Dawud aqwa ma wajad thumma da'ifa haythu ghayruhu faqat imam Abu Dawud moom li gën a dëgër tout le temps lay indi ci buntu bu nekk waaye su beneen bi ci def mooy summa da'ifa après mu indi lu da'if su fekkente ne mais haythu ghayruhu faqat mooy su dee ci bunt boobu noonu mu indi xadis bi amul beneen xadis lu dul bu da'if mais nag bu da'if bi gën a dëgër ci da'if lay indi ci bunt boobu tamit maanaam ngir layee ko ngir ne gis gi mu gis ne moo ëpp doole ngay jëfandikoo sam xelu bopp beneen bi ci def bi jar leeral ko fii tamit ci càllale gi Euh, mooy day wane ni imaam al-Bukhari yi ak imaam Muslim rahmatullah alayhima ñoom bugg maanaam li tax ñu ñu ñu bind seen téere yi tuddee ko ay saxeex maanaam ne jubluwuñ ci indi mboolem xadis bu wér ba pare remplir seen charte yi jubluwuñ ci loolu parce que su doon ne loolu lañ ci jublu parce que xadis yi nekk ci nusxatu bi mooy Hammaam ibn Munabbih an Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu maanaam kon bu boobaa lépp la indi mm-hmm. kon lépp lay indi waaye au moment où moom ni imaam moom daf cee am yu ci tànn indi ko imaam muslim am yu ci tànn indi ko ba pare ñoom amul yuñ ci maanaam yuñ ci bàyyi yoo xam ne nekkul nii ci Sahih yi nii ci Sahih Muslim mooy ne su deen ne loolu lañ bëgg kon yooyu yëpp lañu indi waaye loolu taxu leen woon a jóg dégg nga mu ne kon Ah, kon dégg na sax Abu Hurayra radiyallahu anhu yaqulu mu ne qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tuqbalu duñu nangu salaatu julli man ki nga xam ne ahdasa dafa tojal hatta mbete yatawadda mu daal di jàpp maanaam kon xadis bii dañ ciy jàngee ne maanaam koo xamante ne dafa dafa dafa tojal benn mooy mooy ne duñu nangu jullim bi ci nangu nag baatu tuqbalu daañ daañ nangu bu ko ci sharia day ñëw ngir am ñaari maanaam maanaam bu njëkk bi moom mooy du doy maanaam du wér maanaam mooy mooy du wér mooy ne tey bu fekkente ne nit ki dafa amee dafa dafa amul jàpp ba pare fekk njàppam tojoon ba pare mu dem julli jullim du wér bi ci def maanaam loolu lay tekki lool daañ ci gën a ñëw insha allah taala ñaareel maanaam moom mooy ci ci charia day wax baat bi lii duñ ko nangu mooy ne yàlla ci boppam du ko nangu doonte wéroon na peut-être mais yàlla nanguwu ko ngir leneen loo xamante ne am na maanaam waaye ngir wala ngir moo ko neex rek moo tax waat baal nii yàlla nangu na ko nanguwu ko loolu affaire yàlla la moo tax loolu moom yëpp yàlla la léegi nag par contre yi nga xamante ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax fi beneen bi ci des mooy dañ ciy xamee ne lii yàlla di nangu ak lim dul nangu am na lu ñu ci xam ak lu luñ ci dul xam masalan tey nit ki amul jàpp dem julli ji te tey ko kooku moom xam nañ ni moom julli googu moom yàlla du ko nangu yeneen bi moo ko wax sallallahu alayhi wasallam su fekkente ne nag nit ki am na euh, mën na ko euh, euh, maanaam loolu beneen bi ci des mooy mu def ko ba mu mat hmm. ni mu war a defee yëpp mu def ko nanguwuñ ko masalan bi mu naan ku dikkee maanaam man ataa arrafan fa axbarahu fa lam yusaddiqhu lam tuqbal lahu salaata arba'iina layla maanaam képp koo xam ne da dem ci arraf mooy kuy wax ne xam na lay xew ëllëg nee na da lay seetal di la wax naan la nangam say mbir seet naa ko gis naa ci nangam ak nangam hmm. mu daal lay xabaare ci dëggaloo ko 40 jours loo julli yàlla du ko nangu mu ne nag waaye su fekkente ne dëggal fa in saddaqahu faqad kafara wala kazzaba bima ataa bihi Muhammad sallallahu alayhi wasallam képp bu ko dëggalee nag mooy ni la yenente bi sallallahu alayhi wasallam yent yàlla Muhammad li mu fi indi moom la weddi maanaam kon euh, nga gis ne loolu baatu du ñu nangu boobu tekkiwul ne nit ki du julli waaye li muy tekki mooy julleem maanaam même bu dee julli affaire bi yëpp baax lépp wér duñ ko nangu loolu lay tekki maanaam mais loolu xam-xam la boo xam ne yàlla moo ko moom moo tax nga gis ne loolu yàllaa ko xam euh, fii nag mu ne kon an ak euh, euh, kon fii beneen bi ci des kon mooy dañ ci xamee ne julli lépp luy julli maanaam bu boobaa julli Euh, farata julli naafila julli yooyu yëpp maanaam farata la comme bi aaya bi ni mu ko wax iza qumtum ila salaat soo leen jógee di dem ci julli maanaam kon julli bu bu ma mën a def faw damaa war a am jàpp doog koo mën a def mm-hmm. euh, beneen bi ci def moom mooy attewu ki nga xamante ne moom mooy amul njàpp ba pare julli maanaam loolu bu boobaa borom ko xam tam dañ ci dañuy gis ne kon day fooy diine gi mm-hmm. bu fekkee moo ko tey waaye nag bu boobaa borom xam-xam yi li ëpp ci borom xam-xam yi mooy Shafi'i xanaa euh, Maliki Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñoom dañ jàpp ne kooku Euh, dana am maanaam daan bu rëy rëy bàkkaar bu mag a mag bu koy tegu waaye du nekk yéeféer am maa Hanafiyya rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne kooku sax yéeféer la parce que day fowee diine ji en fait voilà euh, beneen bi ci def moom mooy ne salaatul janaza sanaat salaatul janaza mooy jullee néew xam nga bokkut ak ni ñuy jullee dëgg-dëgg mm-hmm. da ngay kàbbar ñeenti kàbbar ñeenti kàbbar yooyu ñuy kàbbar daañu ko gis ci kitaabu janaaz insha allah mm-hmm. waaye euh, jullee néew gi Euh, képp ku ko jullee képp ku ko jullee te jàppoo sa julli wérul donte amul rukoo ak sujjóot ndax tudd ndax ni mu nekk julli ci boppam ndax a ah, hadith bi kon daf koy tekkale amma imam ak tabari imam ash-Sha'bi ak imam ash-Sha'bi rahmatullah ak euh, nettali nañ ci ñoom ne dañu wax ne euh, loolu du du yàq julli waaye loolu wuti nag ijma borom xam li ñëpp léegi d'accord nañ ci loolu rahmatullah alayhi beneen bi ci def moom mooy tawaaf kaaba gi tawaaf kaaba gi ndax julli ndax ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith sayyidina ibn Abbas radiyallahu anhu boo xam ne ne mu ngi ci Ibn Hibban ak yeneen dafa ne eh, daf ne at-tawaafu mislu salaati illaa annahu uhiba ubiha fiihi fiihi al-kalaam fa man yatakallamu fiihi falaa yatakallamanna illaa bi xayr jull tawaaf ak jull maanaam comme julli la moo tax soo leen di tawaaf na ngeen bu leen ci wax te képp ku wax nag maanaam mën ngeen cee wax dagan na ngeen wax ci sauf que dagan na ngeen wax ci waaye képp ku ci waxit na wax yiw waaye nag loolu moom mooy kon tawaaf euh, moo tax borom moo xam ne rahmatullah ci ñu ëpp ci ñoom Maliki Shafi Hanabila rahmatullah alam ne kon tawaaf kat day tax maanaam euh, da ngaa war a am jàpp waaye am maa ñi nga xam ne ñooy Hanafi rahmatullah ñoom dañ ne njàpp gi faraka la ci waaye njàpp gi du ci sart c'est-à-dire que bu ma jàppoo de bu ma jàppwul def ko sama jàpp dina wér waaye dina am bàkkaar ndax damaa waroon a jàpp waaw ba pare daan ne lu luy wane ne du ko yàq nag ñoom seen gis-gis maanaam liñ li tax ñu jàpp ko mooy ne dañoo gis ne par exemple xanaa gisoo ni boo ñoo nuroo li muy tekki mooy ñoo nuroo ci pay maanaam nga doon tawaaf ak nga doon ñoo nuroo ci pay lay tekki ndax alquran neen wal yattawafu bil baytil atiq nañu tawaaf ci néeg bu euh, laab bi mais te waxul ne nañ jàpp te loolu lii xabaru ahad la xabaru ahad nag du mën a euh, du mën a conditionné ci ñoom li nga xam ne moom mooy alquran nga xam ne mutawaatir la maanaam loolu euh, ñu gis ne ñoom lool lool noonu lañ ko gisee maanaam du rek luñ teg seen bànneexu bakkan voilà maanaam loolu tamit di ko leeral day baax maanaam ñu bañ a xam ñu bañ a jàpp ne dañ koo teg rek ci seen bànneexu bakkan voilà euh, euh, bi kon julli duñ ko nangu lu dul maanaam nit ki voilà bu bu bu tojalee duñ ko voilà maanaam ba pare ñoom dañu gis ne taw am na yu bari yu mu wute par exemple tey gestu waxtaan wala reetaan ak yooyu yëpp du yàqu du yàq tawaaf kon naka lañ mën condition ne maanaam kon kon yamuñu kon ci pay rek lañ niroo maanaam loolu tamit lañu wax ala kulli xaal dégg nga beneen bi ci def moom mooy ne euh, toj mbax ndax ndax fi toj la wax maanaam euh, euh, kon hadith bi kon dañ ci jàngee ne aussi képp ku tojal kon da ngaa war a jàpp maanaam euh, te lépp loo xamante ne njàpp daf koy waral kon da nga ko war a def laataa ngay maanaam boo boo kon njàpp farata la aa qaala ah, nee na wax rajulun benn waaye min Hadramawt maanaam sa Hadramawt nee na mal xadafu lan mooy toj yaa Aba Hurayra radiyallahu anhu yow Abu Hurayra Abu Hurayra mais lan mooy maanaam fii nii ndax dafay bañ nit ñi jàpp ne parce que am na mbir yoo xam ne ne en réalité du ñu toj du ñu tojal comme ma masal dañ ci ñëw léegi mooy nelaw wala boo am yoo xam ne borom moom dañ ciy wuute comme laal laal jigéen ak yooyu yëpp nga xamante ne borom moom dañ ciy wuute ndax yooyu day toj njàpp waaw wala déet ak yeneen ak yeneen waaye mu indi baat bi nga li nga xamante ne moom ñëpp d'accord nañ ci ne toj la mu ne al fusaa'u mooy fusaa'un mooy ngelawal loo xamante ne eh, amul kaddu ngelawal bu amul kaddu aw duraatun wala ngelawal goo xam ne dafa am kàddu maanaam bu boobaa mu daal di maanaam bu kii nag luñ jëleen bokk na ci mooy ne lépp luy génnee ci kanam ak luy génnee ci ginnaaw loolu day yàq njàpp maanaam même bu dee ngelaw la maanaam bu dee ngelaw la tamit waxuma laa nag bu dee saan la saan dafa génnee ci kanam nit ki wala ci ginnaawam day yàq jàppam wala boog mu nekk loo xamante ne euh, antibiotique la ñu dugaloon ko ci biir mu jëkk génn loolu tamit day yàq njàppam wala boog mun na am hémorroïde hémorroïde boo xamante ne euh, hémorroïde ñaari kaala bi nga xam ne ci biir lay jugee ak ci bii jugee ci biir di génn boo lool day yàq njàpp waaye su baree yenn bari waaye dañ koy jéggale waaye loolu daan ñëw ci yi ñuy jéggal insha allah et cetera donc euh, bi bii génnee ci biti nag li nga xam ne ci biti la ne moom boobu du du yàq njàpp euh, wallahu taala alam mu ne kon euh, kon xadis bi imam al-Bukhari solo nag xadis numéro six mille neuf cent cinquante-quatre imam Muslim xadis numéro deux cent vingt-cinq imam uh, uh, Abu Dawud xadis numéro 60 imam At-Tirmidhi xadis numéro 76 imam Ahmad ibn Hanbal xadis numéro 8078 ak 8222 mhm. rahmatullah al jami' kon waa ashabu kutubu sitta dañ gis ne imam An-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoom ñoo ko solowul rahimahumullah rahimahumullah ta'ala mu ne qaala baabu buntu fadlil wudu'i ngëneelum jàpp mhm. maanaam ngëneelum njàpp xam nga fële wax na ci sart yi ak maanaam leen na ci yooyu waaye fii ngëneelum njàpp maanaam njàpp mu ne wal xurr ak ah, parce que euh, dafa am euh, euh, li ëpp ci riwaayaat yi mooy xurrul muhajjaluna wal xurrul muhajjal wal xurrul muhajjaluna comme ni mu waaye am na ci riwaaya wal xurrul muhajjaluna maanaam bu boobaa dañ koy tënk ci kitaabul wudu'i wa hurril muhajjalina comme li nga xam ne noonu la nekkee ci euh, riwayat al asili rahimahullahu taala amma hurr wal hurrul muhajjaluna wal hurru ak li nga xam ne mooy weex maanaam mooy pell yi pel mooy weex weex weex tàll yi nga xam ne ñoo nekk ci xar kanam maanaam fat bi gis xar kanam bu weex tàll maanaam weex-weex yi nekk ci xar kanam bi loolu lay wax ma hurr al muhajjaluna mooy ñi nga xamante ne ñoom seen Euh, comme fas tamit ni tànk yi maanaam yi kanam yee yi ci ginnaaw tànk yeeg loxo yi ni ñuy amee euh, weexaay léeg-léeg yooyu lañ tuddee al mu al al wala mooy mooy mu xajjal mooy mu xajjaluna yi maanaam kon ñaar yooyu mu yooyu nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax dafa ne dinañ ko ñëw dinañ ko gis ci xadiis yi mu ne min asaaril wudu ngir jeexitalu jàpp yi hmm. maanaam ngir ne nit ki dafa am jeex ndax waaye comme bu ñu ne wal ghurrul mu xajjaluna fii nii. riwaayaat bi façon bii nii mu mel ni day junj lin xadis bi riwaaya bi nekk Sahih Imam Muslim bi mu naan antumul ghurrul muhajjaluna yéen yéenay ñi nga xam ne da ngeen a pell weex tàll ay loxoy tànk ci maanaam mbir jeexitalu njàpp la euh, kon fii nii day jee day li li tax mu indi lii ba pare teg ci beneen bi ataf ko ci maanaam euh, def conjonction de coordination bi mooy dafay leeral ne hmm. ngëneelu njàpp maanaam day leeral ne maanaam xurul mu xàjjalu na li tax ma di ko wax mooy dama bëgg a leeral ngëneelu njàpp est ce que njàpp ngëneel gi ci gën a feeñ giñ ci gën a xam mooy loolu mm-hmm. ndax te day leeral ne kon tamit ne njàpp moom dong ci jëmmi boppam ak jaamu yàlla la mm-hmm. boo xamante ne même bu dul dara dul dara am na loolu euh, bu fekkente ne nag euh, loolu daañ ñëw léegi ci xadis bi insha allahu taala mu ne qaala xaddasanaa bil isnaad muttasil fi awal kitaab ilayya haddathana Yahya ibn Bukayr mooy ibn Abdullah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi mawla rahimahullahu ta'ala Abu Zakariya mooy dàqantalam comme ñi tudd Yahya ñaare Abu Zakariya Abu Zakariya rahmatullahi alayhi maanaam moom mi ngi gën a àdduna cent cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna deux cent trente et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom nag boroom xam-xam la boo xamante ne bu màgg màgg moom ak yàq euh, ak euh, imam Lays ibn Sa'd ñoom ñoo jëlloo woon kër Misra maanaam buñ ñoo jëlloo kër moo tax tamit li mu jëlee ci imam Lays rahimahullahu taala amul keneen ku jëlee ci moom moom mooy ki ëpp ci lu ñu doyal ki nga xam ci ñu jàngee ci ci ci ñu soloo ci imam Lays ibn Sa'd rahimahullah moom lañ solo woon suñu ñaareelu xadiis bi su fekkente ne yéen a koy fàttalikoo Yahya ibn Bukayr an Lays ibn Layth ibn Sa'd rahimahullahu taala moom imam al-Bukhari imam Muslim imam Ibn Maaja rek ñoom ñoo solo ci moom ci ashaabu kutubu sitta imam Bukhari imam Muslim ak Ibn Maaja rahmatullahi alayhi maanaam imam Abu Dawud Tirmidhi ak An-Nasa'i solo wuñ ci moom benn xadis qaala rahimahullahu taala qaala nee na haddathana nettal na al-Layth mooy imam bu màgg boobu al-Layth mm, ibn Sa'd Abul Harith al-Layth ibn Sa'd ibn uh, Abdurrahman al-Fahmi rahimahullahu taala al-Qalqashandi mi ngi génn àdduna 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 175e année ginnaaw gàddaay sallam nekk imaamu waa Misra ci jamonoom rahimahullahu taala comme ni nga xamante ne noonu lañ ko lu dul benn du ñaar moom an Xaalid te moom mooy euh, Xaalid ibn Yazid al-Jumahi rahimahullahu taala rahmatan waasi'a mooy Abu Abdurrahim mooy dàqantalam Euh, moom tamit waa Misra la woon maanaam rahimahullahu taala moom it waa Misra la maanaam moo tax suñu xadiis bi waa Misra rek waa Misra ñoo ko solo mhm. dégg nga moom euh, mi ngi génn adduna cent trente-neuvième année ginnaaw gàddaaw yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom dafa dëkkoon Misra dafa dëkkoon euh, maanaam Misra la cosaanoo dafa ab juge fa dem Madinatul a toog yi jamono dëkk fa bi nga xam ne fa ba ginnaaw ga nag ci ci ci la dellu si waat Misra maanaam moo tax mu jàngal xadiis yi ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Misra ko mel ñoom imam Layth et cetera alayhim an Sa'id ibn ibn Abi Hilal euh, euh, mooy Abul Ala rahimahullah taala Sa'id ibn Abi Hilal al-Laythi euh, mu ngi gane àdduna soixante-dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam non kii moom moo dëkkoon moo juddoo moo moo moo yàggoon Madina en fait kii la Sa'id ibn Abi Hilal moo yàggoon Madina après moom ginnaaw waaye kee Misra la mos dëkk comme ni nga xam te ne noonu lañ ko gise woon maam mi ngi gane àdduna soixante-dixième année génn àdduna cent trente-troisième année rahimahullahu ta'ala al-Laysi maanaam mawla maanaam moo tax dañ ko wax tamit al-Madani ndax dëkkoon dum dëkkoon Madinatul Munawwara ala saakinihaa salaatu wa ndax euh, foofu tamit la cosaanoo rahimahullahu ta'ala mu ne an Nu'aym al-Mujmir euh, al-Mujmir mooy Nu'aym ibn Abdullah al-Mujmir Abu Abdullah al-Madani maanaam moom kon moom Madina la dëkk moom dëkkul Misra musul musul dëkk Misra moom Madina la musoon a dëkk li tax ñu naan ko al-Mujmir nag mooy ne da daan euh, cuuraay kër kii yenente bi sallallahu alayhi wasallam jumaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax al-Mujmir euh, ndax al-jamratu dañ koy wax xeer hmm. waaye dañ koy wax tamit euh, cuuraay cuuraay yu bant yi yu ndaw yi tey mel ni lu ron yooyu dañ leen di wax jamra tamit maanaam moom moo tax moom mooy al mujmir ndax moo daan cuuraay jumaa moom moom lañ ko moom moom moo ko daan def ci jumaa yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam euh, maanaam ñoom waa kër Seydina Abdullah ibn Umar ki Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu waa kër Seydina ñoo ko goreel moom dàkkantalam moom moo nekkoon Abu Abdullah euh, al moom mi Euh, dund maanaam dund na ba ci cent vingtième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci wa boobu ci la génnee adduna euh, moom solo na Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu lu bare bare ngir ne jotaayoo na ak moom pendant vingt ans moom vingt ans la ànd ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu waaye jàngee na tamit ci ku mel ne Seydina Jaabir ibn Abdullahi radiyallahu ta'ala anhuma ak ñeneen ñi ñoom ñi jàngee ci moom mooy doomam moom Yahya moom Nu'aym maanaam Muhammad ibn Nu'aym euh, ah, ak Malik imam bu mag bi ak mbooloo ñoom ñëpp jànge nañ ci moom radiyallahu ta'ala anil jami' annahu qaala nee na raqiitu yéeg naa maa Abi Hurayra ak sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ala zahril masjid maanaam hadith bi mboolem ñi ko solo wa ashaabu kutubi sitta solo nañ ci ñoom ba mu def Yahya ibn Bukayr rahimahullahu taala moom imaam Bukhari imaam Muslim Ibn Maaja rek ñoom ñoo solo ci moom rahmatullahi alayhi mu ne an ah, maanaam ñoom ñëpp moo tax ne nii rawaa lahum wala wala lahum ashaabu kutubi sitta illaa Yahya ibn Bukayr ah, voilà dégg nga mu ne ala zahri wa na ñoom ala zahri ci euh, ndoddal maanaam mooy ci kaw Hmm? al masjidi jumaa ji te jumaa yenente bi la woon sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa a waaye mu daal di jàpp fa qaala nee na ba mu wax mu daal ne nag muy jàpp maanaam léegi nag bi mu jàppoo mu ne fa qaala mu ne inni naka man kat sameetu damaa dégg annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu ne euh, maanaam euh, li tax mu nettali lii li tax mu wax lii maanaam laata mu koy wax mooy ne dafa ñëw daf koo bett mu ne ko yaa bani Farrukh antum naa maanaam yow yéen yow doomu waa farruux yi yéen ndekete yéen a ngi man bu ma xamoon ni yéen a ngi fi du ma def nii maanaam nga gis ne kon jàpp loolu nga xamante ne moom la def nii du woon jàpp loo xam ne naka jekk noonu lay yàgg def ndax dafa jàpp nee na ba daanaka ci mbagg yi bi muy raxas loxo yi tànk yi bi mu koy raxas mu ñëw ba ci cooñ ba ci daan omi mu jàppoo noonu maanaam nag léegi nag ci ginnaaw gi ndax xam nga jàpp li ñu ko xamee mooy bu ñuy raxas dañuy raxas rek ba ci conc yi mm-hmm. buñ koy weesu dañ koy weesu tuuti ngir mu leer ni conc yi na mm-hmm. waaye niki noonu bu ñuy ja bu ñuy raxas tànk itam dañ koy raxas ba ci dojjoor yi waaye buñ koy weesu ñu weesu ko tuuti ngir mu leer ne ne dojjoor yi mat na waaye bii passé naa Abu Hurayra radiyallahu anhu defut loolu moom dafa raxas maanaam ba ci mbagg yi bi muy raxas tam bi mu raxas ba ci wóom euh, euh, euh, yi léegi nag mu wax loolu nag ñu gis ñu gis ko nag mu ne xaw ma woon nii yaa ngi fi bu ma xamoon ne yaa ngi fi du ma def lii mm-hmm. maanaam ñu xam ne kon léeg-léeg boroom xam-xam day def lay noo xamante ne euh, bu gisee ñeneen di ko doxale maanaam moom day ragal loo xamante ne nit ñi du ñeneen ñi duñ ko comprendre mm-hmm. maanaam moo tax mu doxalee noonu ndax waaye ba mu waxee loola nag euh, mu teg ci ne li tax mu def lii nag mu ne na li wér boor mooy ummati sama xeet yet maanaam ummat yi sama xeet boobu nag maanaam xeetu maanaam ummatul istijaaba la la ci la ci jublu mm-hmm. ndax dafa am xeet mi mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñëpp rek ñi nga xam ne ñoom lañ ko yónni ci moom mm-hmm. mooy nit ak jinne ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. waaye mu am nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy xeet bi nga xam ne ñoo ko nangul boobu nag lay wax fii ci hadith bi mu ne na inna ummati naka man ñi la ñoom ñooy ummatu daawa ñi mooy ñëpp rek ñoom la war a woo mu ne yu daaw na def na leen woo yow daañ leen woo yawmal qiyaamati bisub taxawaay bi mooy bis bu màgg boobu xurran uh, ñuy ñuy aji weex ñuy aji pell ji xar kanam mu xajjaliina di aji weex pell ci tànk ci loxo mm-hmm. mu ne loolu lu ko waral nag mu ne min ci sababu maanaam min bi sababu ya min ci sababu asaari wudu moo tax imaam al-Bukhârî rahimahullah jëmmi baat baatu xadiis yi lay jëfandikoo nga gis maanaam ngir wane gëneelu njàpp mu ne ci ngir e, jeexitalu njàppal mu ne fa man képp koo xam ne istataa am na kàttan kattan minkum ci yéen an yutila ci mu guddal xurratahu ak weex weexaayam weex weexam yi fal yaf al na ko def boobu xadis bi bokk na ci liñ ci jàngee moom mooy ne kon ngëneel gu mag gi nekk ci e, njàpp maanaam ndax ngir ne day tax ba ñu yenent bi sallallahu alayhi wa sallama bu yowmal qiyaama noonu la ñuy xàmmeewe comme ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci xadis bi ci yeneeni riwaayaat bi nga xamante ne euh, moom la sayyidina Abu Hurayra radiyallahu am ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa dugg ci euh, ci jumaa ji maanaam ci ci armeer yi dafa dugg ci armeer yi daa ne assalaamu alaykum daara qawmin mu'minina wa inna inshaa allahu bikum lahiquna maanaam daal di nuyu ñi nga xamante ne mooy mooy kaddu yi nga xam ne moo yelloo bu ñu duggee ci biir jàkka ñu wax ko maanaam mooy ah, ñu maa ngi leen di nuyu asalaamu aleykum daara qawmi mu'minina yéen ñi nga xam ne yéenay këru ñi nga xamante ne ñoom yéenay ah, këru mm, aw nit yéen ñi nga xam ne way gëm ngeen waaye ñun inshaa allah maanaam mooy wóor na ni maanaam parce que allah dañ koy wax ngir wax ne bu soobee yàlla maanaam mooy mbir mi leeragul waaye dafa am insha allahu dañ koy wax ngir wane ni lii loolu mooy am wóor na ma ni lii woy am maanaam kon insha allah boo bokkut ak maanaam nit waru koo yi di wax mu mel ni saa yu ko waxee rek li mu tekki mooy lii naruma koo def maanaam <laughs> maanaam mu nekk loo xam ne da koy làqatoo déedéet moo tax mu ne kon ñun daan leen fekk si ba pare yenn saa sam tekki ne walittu ra'aytu ikhwanana waaye waaye mébétoon naa maanaam ma tase ak ñi nga xamante ne ñoom ma gis ñi nga xam ne ñoo suñu mbokk yi biñ ne ko yaa rasulallah alasna ixwaanak yow ndawal yàlla li saasam xanaa du ñun ñooy say mbokk ci la waxee ne bal antum ashaabi wa ixwaanana alladhina lam ya'tu ba'd yéen yéen samay saxaaba ngeen yéen déedéet yéen samay saxaaba ngeen da ngeen yéen samay àndandoo ngeen ñoo takkoo xam nga saxaab li tax saxaaba yi ñu naan leen saxaaba maanaam ginnaaw bi nga xamante ne saxaaba mooy rek koo xamante ne dafa fekke jamono yenente bi sallallahu alayhi ci jamono ji muy dund ci zahir nekk ak ñun ci zahir ñu toog nga nga bokk ak moom benn jotaay yow saxaaba nga maanaam ngir yëkkati gi mu lay yëkkati ci maqaama boo xam ne yaa moom ci baatin doo leen tàqalikooti maanaam mooy saxaaba moo tax mu ne yéen yéen samay saxaaba ngeen waaye nag sama mbokk yi ñoom ñëwaguñu dégg nga mm-hmm. euh, mu ne waaye ñoom moo tax mu ne suñu mbokk yi ñëwaguñ moo tax ixwaana naa la wax mm-hmm. suñu mbokk yi maanaam man ak yéen ñooñu ñooy suñu mbokk mm-hmm. voilà maanaam moo tax xadiis bi ñu bare bari dañ koy nettali bëgg wax ne ngëneel ñu ñëw ginnaaw gi xëy na dañ am nañ ngëneel ci kaw saxaaba yi alors que déedéet ñooñu ñoo gën a fort maanaam ñooñu suñu mbokk yeneen ci bi lañ sallallahu alayhi wasallam moom comme ni saxaaba yi takkoo ak ñoom voilà maanaam mooy ne yéen gën kii na foor nekk sama mbokk yéen da ngeen a nekk ñoo xam ne dañoo àndaale mooy en compagnie permanente lañ ne man ak yéen du benn voilà moo tax mu ne nag mu daal ci teg ne euh, mu daal ci teg ne wa ana faratahum alal xawdi waaye nag maa ngi leen di xaar maa ngi leen di xaar ñu war a daje nag léegi ca mbalka ma mbalka bi nga xamante ne ci la yeneen bi saa saam di nandale te kum ca nandal doo fa marate abadan mm-hmm. biñ ne ko nag ya rasulallah kayfa ta'rifu man ya'ti ba'daka waaw yéen yàlla bi saa nan ngay xamee ñii ñëw sa ginnaaw ci sa xeet ci la waxee wax ji mm-hmm. ci la waxee ne euh, waaw bu mu wax nag ne euh, boo boo leen amoon boo bu amoon ku amoon aw aw ay ay fas ñoo xamante ne noonu lañ mel da nga leen xam ne ñu ne waaw mu ne exactement ndax sama xeet daañ ñëw yowmal xeamante mel nii te li koy waral mooy njàppale maanaam loolu tamit am na yeneen i xadis naam yoo xam ne dañu wane ne euh, sujjóot day waral tamit loolu maanaam cëru sujjóot yi day tax mu euh, loolu am et cetera euh, maanaam weex weex googu waaye comme ni mu nekk ci musnad imam ahmad rahimahullah et cetera mais fii li nga xam ne moom la fi leeral mooy njàpp ngëneel gu mag gi nga xam ne moom moo ci nekk kon li muy tekki mooy looy gën di njàpp sa njàpp lu muy gën di bëri lu muy gën di sell te yaram di gën a sell mm-hmm. di gën a laab doonte njàpp am na yeneen i ngëneel comme dindi bi muy dindi bàkkaar yi mm-hmm. comme ñu euh, nekk ci hadith Sanabisi mm-hmm. rahimahullah Abdurrahman Sanabisi rahimahullah radiyallahu anhu ah donc euh, mu ne kon nag képp koo xamante ne maanaam léegi nag imam Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu moo ci yokk li loolu la ñu mudraj la mudraj loolu lañ naan mudraj ci xam-xam saxaabi ci xam-xam hadith waaw mais mudraju saxaabi saxaaba bi moo ko ci yokk ngir dégg maanaam moom ni mu ko comprendre loolu moo tax nag mooy képp koo xamante ne nam am maanaam am na kàttan ci yokku euh, weex weexam yi rek na ko def maanaam mooy moom ni mu ko déggee mooy boo gënee jàpp maanaam lu muy gën di gudd kon mbir mi di gën a di gën a maanaam leer gi sa partie leer nga koy gën a yokk maanaam moom noonu la ko déggee waaye hadith bi lu tollook fukki saxaaba solo nañ ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa mboolem ñi ko soloo ci yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam sayyidna Abu Hurayra radiyallahu anhu rek moo ci yokk moo ci wax li moo tax ci lañ xamee ni moo ko ak it ne bi ko no ay maanaam sayyidna Abu Hurayra radiyallahu anhu ñu bari soloo nañ ko ci moom waaye ci riwaayat Nu'aym al-Mujmir bi rahimahullah kete la amee ndax daf koo fekkoon ci kaw maanaam kon bi mu koy gis mu koy def nekkutoon defu ko fekk daf kon daf doon daf koo def ci kanamu nit ñi mm-hmm. loolu moom moo tax nag maanaam loolu moo tax jumhuurul ulama li ëpp ci borom xam-xam Hanafiyya yi Maalikee yi ak Hanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom ñu ne déedéet jàpp kenn du def loolu loolu yoonaluñ ko mm-hmm. nañ def li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale mm-hmm. waaye si euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i ay ci seen majorité ñoom ñoo ne maanaam ñoom ñoo ne loolu sopp nañ ko maanaam luy yëkkati ko euh, ba ci ba ci ci digg bi maanaam ba ci yeel bi bu dee Euh, euh, kii bi doole bi fi mu nekk waaw <laughs> waaw ba ci digg bi tamit nga nga yëkkati loxo yi ba foofu waaye loolu moom mooy euh, li maanaam mazhab Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom ñoo wax loolu waaye li nga xamante ne mooy boo xoolee riwaaya bi ak conditions yi mu ñëwee di nga xam ne waxu jumhur mooy li gën a dëgër insha allahu taala wallahu taala alam xadis boobu kon imam al Bukhari Euh, rahimahullahu taala fii rek la ko indi ci saxiixam imaamu euh, imaam euh, Muslim indi na ko ci xadis numéro deux cent quarante six ak deux cent quarante sept ak deux cent quarante neuf imaam ibn imaamu Malik indi na ko xadis ci Muwatta xadis numéro soixante quatre imaam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro cent cinquante imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro quatre mille deux cent ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 7 993 8413 8741 9195 9292 ak 10778 rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala rahimahullahu taala baabun bunta ngi nii mooy man laa yatawadda'u man ki nga xam ne laa yatawadda'u du jàpp mina shakk ci sikki sàkk xattaa mbéta yastayqina mu daal di am ak kóolute maanaam lu ko waaw euh, maanaam fii tamit euh, imaam bi rahimahullahu taala li nga xamante ne moom moo tax mu def bunt bi mooy day leeral ne euh, sa njàpp yow li la leer mooy yaa ngeen njàpp fekk loolu am na nag jàppal loolu bu fi jàpp leneen te it sikki sàkka dafa bokk ci problème yi gën a rëy moo tax mu bokk ci buntu yi mu njëkk indi ginnaaw bi mu waxee njàpp rek ak ngëneel li rek dafa indi loolu ne maa ngi la yégal benn affaire jàpp ko te bul ko bàyyi abadan mooy ne sikki sàkka mën na laa ñëwal ci lu seytaane fi mu la mën a jaar yëpp mooy dut yi mu lay indil trouble yi mu lay indil jaxas jaxas ak tamit nga nekk ku am ay obsession yu bare bari ci nangam ak nangam loolu xamal ni ci laab la koy tàmbalee maanaam seytaane bu ñëwee bëgg laa yàqal da lay sikki sàkkaloo mais bu lay sikki sàkkaloo ci laab lay tàmbalee di la wax nan bul defal lii nii nangam laab gi baaxul affaire bi demeewul nii lii setul lii kii nangam nangam ndax njàpp gi tojul ndax yow sangaw sarar yaa ngi koy fàttaliku ndax sangu woon nga nangam ak nangam yooyu ci lay ne nekk ca nekk ca nekk ca ba nga xam te ne da ngay commencer di douter au premier cas nag baam buy doog a dal <coughs> rek ak lu mu insister insister bañam nee ko maa bañ maanaam loolu la lay wax ne moo tax ku lu me xoolal comme lii xam nga al yaqinu yu yuzalu bi shakk ci hadith bi ñuy ñëw nii ci la génne mm-hmm. insha allah euh, lu wóor sikki sàkk du ko dindi Mhm. waaye comme li imam Ash-Shatibi wax rahimahullah eh, ci al mu ne même lu wóor yaqiin sax yaqiin bu mel ni moom du ko dindi faaw yaqiin bu ko gën a dëgër dindi ko maanaam lu dara leer na preuve bu leer ni preuve boo xamante ne ñoom ñaar ñoo tolloo doole du tax nga mën a dindi benn <coughs> faw beneen bu ko ëpp doole ñëw maanaam comme quoi que ni maanaam mbir yi faw moo dafa war a leer waaye loolu am na ay teqantal yoo xam te ne daañ ci ñëw insha allah taala mais daal parce que nit bu la seytaane amee ci côté laap moom bu la amee ci côté laap looloo tax ngay gis ñu bëri bëri ñi di jàng fiqal mujarrad maanaam ñu fiq al mujarrad ani dalil mooy fiq bi nga xam ne dafa dafa nekk noonu rek simple amul benn dalil maanaam duñ xam fan la wax ji tegu ci ban aaya ci ban xadiis et cetera ñooñu souvent seetlu leen ko rawatina ñi jàng fiqh ci ak fiqh hanafi ñoom ngay fekk ñu nekk wala plutôt astaghfirullah maliki ak hanbali maliki ak hanbali ñoom ngay fekk ñu nekk nit ñi nga xamante ne lu ci ëpp surtout ci lu ci ëpp ñuy sikki sàkk ci lu lu ne ci wàllu njàpp ci wàllu toj ci wàllu lii laat na ci ñoom ngay fekk seen sikki sàkk gën a fees lu tax surtout bu dee mujarrad la maanaam moom boobu lay wax maanaam amul ay dalil duñ jéem a seet dara hmm. lu tax parce que tout simplement dañ naan leen woy boo demee ci wanag wi foog nga def nii foog nga def laa foog nga def lii boo demee kii sinon du set sinon da ngay jàpp dangay ngay julli fekk yaa ngi ak yaa ngi yaa yaa yaa yaa ngi sobe yaa ngi sobe wala da ngay julli fekk sa njàpp toñ na ci yëgoo ko yaa ngi def nangam maanaam ak boo jàppoo lii noo lii wóorul lii baaxut lii demewut nii loo def ñu ne la compliqué maanaam affaire bi te pour pourtant compliqué wul ci ñi bind téere yi mais ci niñ bi gi ñoom seen wax ci la compliqué ti compliqué wul ci téere bi waaye ci ni ñu déggee wax ji ci la compliqué ndax lan ndax dañ koo tëral rek tëral rek dem après nag problème yu dul jeex ay ay question moo tax nga gis euh, da gis nit ku normal mu commencé jàng fiq rek nga gis ko mu nekk ko compliqué ba àddunaam yëpp yàqu complètement ci complication am yi mu amal moom boppam ñoo laaj leen seetlu ñu bari ñu ñu jàng kii da nga leen di ñoom ñëpp loolu lañ même constat bi moo am avant may jàng téere sàngam aw ma woon benn problème waaye dama koo tàmbalee jàng rek tàmbalee am problème loolu lañ lay wax lu ko waral parce que loolu la imam al-Bukhari rahimahullah lool nag moom mooy li tax mu indi buntu bi fii ngir leeral ne mbir moom maanaam bul bul ko bàyyi xel dégg nga xaala bi bu la yàqalee loolu bu la yàqalee côté laab bi rek après nag ci lay doog ñëw ci julli gi après mu ñëw ci koor gi après mu ñëw ci len maanaam de telle sorte que nit ki fa day dem sax ba mujj day day day daal di dañ koy daal di day normalement pour mu wér il faut ñu yóbbu ko hôpital psychiatrique parce que du mën a wér noonu day mujj sikki sàkk rek lay nekkee saa su ne xelam dootu toogati mu ne qaala bi isnaad muttasil fi awal kitaab la haddathana Ali te moom mooy Ibn madini sëriñam bu màgg boobu Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Najih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawlaahum rahimahullahu ta'ala mooy Abul Hasan daakantanam moom mooy mi ngi gane àdduna 161 année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna 234 année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari imam Muslim imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i dong ñoo soloo ci moom rahmatullah ci waa ashab kutubu sitta kon dinañ gis ne imam Abu Dawud ak imam Ibn Majah solowuñ ci moom hmm. rahmatullah alayhim ñi ci des ñëpp nag ci càllale gi ñoom ñëpp waa ashab kutubu sitta soloo nañ ci ñoom moom mooy mu ne qaala haddathana Sufyan léeg-léeg ngi gis ñu daal ne qaala haddathana Ibn Uyayna léeg-léeg ñu ne qaala haddathana Sufyan maam nga xam ne même nit ki la mooy Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilaali dàqantaram nekk Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Muzaahim al-Hilaali moo nekkoon ki nga xam ne mooy moo leen goreeloon muy euh, mu siiwee woon lool dëddu adduna ak sàmm ci wàllu jaamu yàllaam mi ngi gane adduna cent septième année ginnaaw gàddaay Nabi sallallahu alayhi wasallam mi génn adduna cent quatre vingt dix ane ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mbooleem nit boroom xam-xam yi nit yàlla yi ñëpp fonk nañ ko màggal nañ ko dëppoo nañ ci màggaayam rahimahullah rahmatan waasa qaala haddathana az-Zuhri maanaam nga gis subhaanallah boo xoolee hadith yi ci ëpp yu ci ëpp da ngay gis yu bëri yi dellu ci wat voilà ah voilà imam az-Zuhri rahimahullah Muhammad ibn Muslim ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyab maanaam ibn Musayyib rahimahullah ibn Musayyab baax nañ kullu Sa'idin kullu musayyabin fabil fabil fathi siwa abu sa'id hmm. ah, maanaam abu sa'id moom fabil isnaani hawa maanaam ñaari ñëpp comme l'imam al-Bukhari eh, imam eh, Suyuti wa rahimahullah musayyab boo gis ci ashaabu kutubu sitta xamal ni musayyab lañ koy bindee ba mu def papay Sa'id bi mooy Sa'id ibn Musayyib rahimahullah moom ndax ñaar ñëpp lañ ko mën a waxee moo tax moom comme def ko daan bañ man sayyabani sayyabahullah képp koo xamante ne wax na musayyab mu ne yàlla na ko yàlla parce que musayyab mooy comme sa'iba comme naan sa'ibatun wala mooy gëléem yi dafa am nu nombre da euh, bu buñ daan jur ñu daan leen di ber mu ne nag képp koo xam moo tax musayyab mooy ku ñu xaw a ber moo tax musayyab na waxoon nañ ko mm-hmm. yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom la waxoon ne ko day changer turam mu ne ko déedéet mu ne ko sama tur kenn du ko changer bappa ji tamit mooy hazan ñu ne ko dañ koy changé mu ne non man sama tur kenn du ko changé moo tax xasan moom mooy nja tiis njaqare tristesse waaw mu ne moo tax suñu suñu Sayyid ibn Musayyib rahimahullah ne man de suñu kër moom loolu mosu faa jóg tristesse mosu faa jóg ngir ngir loolu waaye tamit euh, mosu ñoo deñ di ñu di ñu ber bañ ñoo bañ ñoo boole ci biir nit ñi maam bañ ñoo amal solo jox solo ngir papam Musayyib la tudd. musayyab mooy ku ñu ku ñu mooy ñu ñu ber joxuñu leen solo maanaam tur ni mu amee solo ci ne waaye nga gis ne moom nag moom moo tudd Sa'id ki texe gis nga moom Sa'id la tudd ki texe voilà nga gis ne kon euh, euh, euh, moom turam tamit juyee lool ci dundam mooy saxa mooy tabi'i bi gën a màgg bokk ci asxaabu ci fuqaha us-sab'a yi ci lu amul werante te mooy ci gën a màgg tamit ci fuqaha yi mooy mus euh, mooy Sa'id ibn Musayyib bi nga xam ne moom lañ waxoon nañu ay mbiram euh, rahimahullahu euh, ta'ala moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi nekkoon Abu Muhammad mm-hmm. mu ne an Abbad ibn Tamim maanaam Abbad ibn Tamim moom ci saxaaba yu ndaw la bokk Abbad ibn Tamim al-Ansari wa wa waaw voilà voilà mm-hmm. c'est que ah, wa lii wa abbat wa an wala maanaam euh, moo tax ci nu sax yi euh, riwaayaat yi maanaam li li mooy wa an abbat ndax riwaaya karima moom amul an mooy amul waaw bi maanaam xaabi bi xaa waaw moo ci war a nekk maanaam Musayyib moom dafa soloo ci kan maanaam lii mursalu saxaaba voilà dafa bokk ci voilà dafa tëb maanaam dafa bokk ci soit ñaari possibilité moo am soit daf koo soloo directement ci euh, Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu anhu wala mu soloo ko ci ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na te kan moo kan ci kan la ko jële mm-hmm. waaye comme moom Sa'id ibn Musayyib moom mooy jàppal qaa'ida la règle la mooy sël sël taabi'i boo xam ne bu nee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na jarul ngay seet ndax ci kan la ko jël mboolem marasilam yi yëpp topp nañ ko ba gis ne wér nañ jokkaloon loolu qaida la jàpp ko parce que Saïd ibn Musayyib euh, euh, <laughs> rahimahullah euh, comme niñ la ko waxee fekke na sax taab yi saxaaba yu mag yi ñoom Seydina Omar radiyallahu anhu et cetera voilà bi mu amee huit ans comme lañ fekk na xutba yi Seydina a radiyallahu anhu mu dégg ko benn yoon mokkal ko noonu voilà maanaam moom mooy koo xamante ne euh, te yu bare bare bare gis ànd nag rawatina waa Madinatu Munawwara waaw saakina sa rawatina ku mel ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu euh, moo tax euh, imam Ash-Shafi'i ànd ak li mu xam nga imam Shafi'i moom mooy ki nga xamante ne ci biir a'immatul arbaa ñeenti borom gi ñeenti ngir moom moo ci dul layee mursal moom du layee mursal mursal mooy taabi'i bu ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na maanaam tëb saxaaba moom dafa jàpp ne loolu dafa dog dafa am dog-dog waaye ay mat salaasa mooy imam Abu Hanifa imam Malik ak imam Ahmad ibn Hanbal ñoom dañ koy layee mm-hmm. léegi nag euh, mais nee moom gis na ni Saïd ibn Musayyib moom marasilam yi nañ ko layee voilà moom daañ ko layee parce que xam nañ ni moom rigueur bi mu am te du jëlee lu dul ci siqa ñetteel bi ci def mooy bu ñu toppee yi nga xam ne mën nañ ko topp yépp ci marasilam yi dañuy gis ne dafa jokkaloo te ci saxaaba yi la ko dégg voilà te du solo de toute façon moom lu dul ci siqa donc moom euh, kon loolu Euh, moo tax moom moo tax mu ne moo tax Sa'id ibn al-Musayyib euh, moo tax mu ne moo tax euh, moom jëliwu ko ci Abbad ibn Tamim ndax solowul dara ci Abbad ibn Tamim mm-hmm. moo tax waa an Abbad ibn Tamim bi moom saxaaba la moom la wax Abbad ibn Tamim ibn Rabi'a al-Ansari al-Mazini al-Madani moom jarbaatu Abdullah ibn Zayd la maanaam wala boog ba Abdullah ibn Zayd bay taxam la Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhu moom ab euh, euh, kii la euh, am na nag ñoo xam ne dañ ko boole ci taabi'i ku mel ni al-Ajali imam Ibn Hibban ak ñoom rahmatullah mais moom nee na yow mu xandax moom juróomi at la amoon bisu xandax fekke na ko juróomi at la amoon mu nekk ci jigéen ñi fi jigéen ñi neewoon la newoon maanaam kon moom fekke na ko kon saxaaba la mm-hmm. sauf que ñii ñooy ñi nga xamante ne ay saxaaba lañ ci côté manaqib jaloore waaye ay taabi'i lañ ci côté riwaaya ndax ñoom bu ñu solo ci saxaaba yi la ñuy solowee loolu am na ñoo xamante ne ci comme ku mel ne Muhammad ibn Abu Bakar nga xam ne at bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam génne àdduna ci la gane àdduna moom dañ koy boole ci saxaaba yi ci côté jaloore waaye dañ koy boole ci taabi'i yi ci côté riwaaya buy solo Euh, dégg nga euh, moo tax euh, moom mooy Abbad ibn Tamim moom mu ne an an ammihi moom mi ngi génn àdduna 63e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yawmul hurra maanaam bis bi nga xamante ne ci la mooy xew-xew mag boobu nga xamante ne moo moo moo moo moo moo moo gaal waa Madina ak ñoom Yazid Yazid ibn ibn Muawiya ah seen seen xeex bu metti boobu nga xam te ne saaba yu bari génn ci àdduna ak ñu bari loolu euh, yowmal xorra Madina la woon mm. ala sakin afdal moom ci la génne àdduna soixante-troisième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an ammihi mu jëlee ci ah, bàyyi taxam mooy Abdullah ibn Zayd ibn Asim ibn Ka'b al-Ansari al-Mazini an-Najjari al-Madani radiyallahu ta'ala anhu moom mooy Abu Muhammad dàkkantalam moom tamit 63e année boobu ci la génnee euh, adduna moom tamit radiyallahu ta'ala anhu bii nag bokkut ak Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbihi maanaam ñaari Abdullah ibn Zayd ñoo am ci saxaaba yi Abdullah ibn Zayd ibn Asim foo gisee ci téere sunna yi an Abdullah ibn Zayd xadiisu Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu kii la ba mu def benn xadiis mooy xadiisu nodd bi ki géntoon dem nodd kooku Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbihi radiyallahu anhu ñoom ñaar duñu benn mu ne annahu naka moom kat nee na shaka jàmbat na ila rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam waaja maanaam waaja dafa jàmbat euh, ci yeneen ci sallallahu alayhi wasallam waaji mooy kat mooy ka nga xam ne yu xëy maanaam en fait moom mii la ci boppam moom parce que am na yeneen riwaaya mu ne shakawtu ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam jàmbat naa ci yenente bi sallallahu alayhi waaye euh, fii dafa ne moom jàmbat na ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ar rajulu waa ji nga xam ne allazi ki nga xam ne yu xayyalu dañuy def def le maanaam dañ koy def def le ilayhi jëm ci moom maanaam day dañ koy imaginer loo ci xelam annahu nag moom yajudu ma ngay daj ak shay ambir ma ci salaat ci julli maanaam nga gis waxin wi mu rafete hmm. maanaam moom mooy dafay gis ne maanaam day jàpp ne dafa am ngelaw luy génnee ci moom ci ginnaawam ak yu mel noonu moo tax au lieu mu wax loolu mu ne dañ koy def loolu ne am na luy génne ci moom maanaam moo tax lii tamit day wane ne day wane ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy jàmbat gi ñu war a dellu fi di jàmbat ci borom xam-xam yi ak nit yàlla yi su fekkente ne dafa am lu ñu jaaxal ci suñu diine mm-hmm. ñaareel bi ci def mooy laaj bi nga xam ne lañu la war a laaj ñetteel bi voilà beneen bi nga xamante ne moom lañ ci xamee moom mooy ne niveau bii mu mu euh, toll. mooy ne mooy li ñuy wax xoddeeku ci bala ngaa lakkle maanaam mooy da ngaa war a gaaw balaa ngay yegg ci niveau yoo xam te ne day niveau bu garaaw la maanaam bu problème amee dañ cee war a gaaw ah ci maanaam lu am lu la jaaxal nii da cee war a gaaw balaa moo ëpp ay ay balaa moo ëpp doole comme fii nii nga xamante ne ci jamono jii jamono yi mu toog rek ñu koy imaginer loo rek la waaye yëggagul woon niveau boo xamante ne dafa dem ba nga xam ne day am obsession ci mbir mi dégg nga Euh, beneen bi ci des nga xam ne dañ ko ci jànge mooy teggin maanaam ni ñu war a waxee ni mu war a tegginowee maanaam du nit ki naan diine amul kersa rek maanaam comme ni nga xam ne inna allaha la yastahi min al haqq rek daal di dóor lu neex nga wax wala lu la neex nga doxale déedéet maanaam xoolal subhaanallah sahaaba yi radiyallahu anhum teggin yu mag yi ñu amoon ci bu ñuy wax ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam rek bu ñuy wax ci de manière générale xoolal lii ah parce que ñëpp xam nañ li ñu bëgg wax rek ñëpp xam nañ ko waaye te pourtant waxin wi rafet na mm-hmm. dégg nga fa qaala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa mm-hmm. euh, bu mu bu mu rocceeku maanaam yanfatil in fatala mm-hmm. moom maanaam mooy di génn génn goo xamante ne da ngay génn ndànk dox dem maanaam euh, laa yanfatil mooy bu mu mooy mooy euh, bu mu rocceeku euh, te pourtant euh, mu ne aw wala boog laa yam farit bu mu dem imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na xadis bi ci riwaaya Abul Walid mooy at-Tayalisi mu soloo ko ci al imam Ibn Uyayna ci jëmmi càllale gi indi liwaat na tamit xadis bi ci Abu Nu'aym mooy al-Fadl ibn Dukayn ci même riwaaya bi nga xamante ne tamit ba tey ci Ibnu Uyayna la ko solowee ci càllale gi imaamu Muslim rahimahullahu taala jëli ko ci euh, Amr ibn Naqid Zuhayr ibn Harb ak Abu Bakr ibn Abi Shayba ci même càllale gi nga xamante ne moom mooy bii boobu Ibnu Uyayna ak ñeneen ak ñeneen waaye ñoom ñëpp laa yan faris lañu indi maanaam mooy bu mu bu mu dem kon nga gis ni sikki sàcc gi nga xamante ne moo fi ne waaw ci imam euh, voilà ci Ali ibn al-Madini foofu la sikki sàkk gi génne maanaam kon mu ne euh, kon nag bu mu dem maanaam kon xattaa euh, mbete yasma mu dégg sawtan kaddu baat bu koy wan ne ko njàpp li toj na aw wala boog yajida mu dat riixan ngelaw lu koy yëgal ne maanaam xet boog riixan xet bu koy wan ne njàpp la toj na maanaam nga gis ne kon indi na condition yi nga xamante ne ci la war a sukkandikoo benn moom mooy kaddu gi di koy wan ne njàppam toj na bi ci des moom mooy xet voilà maanaam kon bu boobaa lu ñuy laaj maanaam lu concret lu concret moo ko war a won ne ko njàppam toj na waaye waru koo teg ay sikki sàkka foog naa il paraît que yaakaar naa waaye nag lii ñu ci namm mooy mooy mooy nga am si si kóorute maanaam mooy ne tey bu fekkee ne nit ci njàppam dafa toj carrément même bu amul xet bu ko wan wala kaddu bu ko wane maanaam mu leer ko bu boobaa day daal day daal di jàpp voilà boobu moom bu boobu moom day jàpp moom amul ne amul xet wala dara maanaam boobu loolu benn la ñaare ba mu def su fekkente dafa nekk kuy sikki sàkk fu mu toll bu yeggee niveau kuy sikki sàkk fu mu toll moom lu mën a xew du ko def du ko du ko jàpp loolu benn la ñaareel bi ci def nag fii borom ko xam yi rahmatullah alayhi ñoom ñëpp d'accord nañ ci qaayida bi ne njàppkat comme al yaqiinu laa yuzalu bi shakk maanaam lu wóor sikki sàkk du ko dindi waaye ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne njàpp Euh, kon jàpp bu mu sikki sàkka ndax damay jàpp waaw wala déet léegi nan la ñuy appliquer lii maanaam borom xam li ëpp ci borom xam-xam yi fuqaha Hanafi Shafi'i Hanabila rahmatullah ñoom d'accord nañ ci ne bu fekkente ne damaa am damaa nekk damay damay jàpp maanaam ak nu mën a nekk maanaam ma jekki-jekki di sikki noonu ndax sama jàpp toj na waaw wala déet bu damay jàpp ne du ma da njàppali tojub waaye nag Maliki rahmatullah ñoom dañ koo conditionné ci julli ngir ne xadis bi dafa indi ne ci salaat ci julli waaye bu ñu xoolee ne jëmm bi mbir mi nekkul ci julli ak ñàkk julli waaye ci jëmmi sikki sàkk gi ci la ne maanaam kon dañuy daal di gis ne kon li jumhur wax moo gën a dëgër hmm. ngir ne amul différence entre may sikki sàkk ne ci julli ak ma nekk ci biti julli di sikki sàkka maanaam jëmmi sikki sàkka gi julli gi du ko yokk mbaa mu di ko wàññi mm-hmm. maanaam euh, voilà loolu bu dee mathématicien yaakaar naa paramètre euh, maanaam kii la mooy m boobu di nekk ci fonction yi mooy voilà lu constante une constante voilà ce qu'on appelle une constante voilà maanaam mooy loo xamante ne du du changer du soppeeku mm-hmm. voilà maanaam kon xam nga euh, beneen bi ci def moom mooy ne ñoom sikki sàkk gi nga xamante ne moom la ñuy wax euh, te te te beneen bi ci def mooy Maliki rahmatullah li ñu wax noonu loolu day day gën a day day yóbbu nit ki ci ci ci mu commencé am ay obsession loolu beneen mbir la euh, beneen bi ci def moom mooy tey su fekkente ne damay julli euh, maanaam damaa amee njàpp maanaam moo tax kaa yu bari lañuy day ci mooy dama am naa njàpp tey léegi nii sama njàpp mais bu ma sikki sàkka ak fu ma mën a nekk kon xam nañ ne Euh, sikki sàkk gi rek di ko dindi waaye tey bu fekkente ne xam naa ni jàppu naa toj le maanaam sama jàpp tojoon na benn moment waaye jàpp woon naa tamit benn moment ana lan lay def boobaa dañ naan la dañuy yóbbu mbir mi ci avant loolu ñaar yooyu di xew li nga xamante ne moom mooy ci lan nga nekkoon nga daan def contraire bi loolu mooy lan masalan tey bu ma nee gis naa ni daal euh, julli nañ maanaam bi ñu jullee euh, timis moom bi ñuy julli timis moom maa ngi woon ak jàpp maa ngi woon ak njàpp bi ñuy julli timis waaye ginnaaw timis bi julli jàppu naa fi sama njàpp toj na fi mais xaw ma ban moo jiitu bu boobaa dañuy daal di delluwaat ci bi ñuy julli timis ñu daal di gis ne yoroon naa njàpp ma daal di jëfe contraire maanaam ma daal di jàpp ne kon amatuma njàpp parce que bi ñuy julli timis amoon naa njàpp après amatuma woon njàpp mais xaw ma lu jiitu voilà maanaam tamit parce que day dox tamit ci bu ma toogee ne sama njàqu toj na muy sikki saaka ndax dem naa jàpp ji waat waaw wala déet day dox ci loolu tam maanaam li ne mooy lan mooy aw ma njàpp mm-hmm. li nekkul mooy ndax am na ma ndax jàppu ji na mm-hmm. baax na kon sikki saaka bi day day jouer foofu mm-hmm. maanaam du jouer foofu yaqin bi mooy dëgër nit ki noonu su may julli ndax benn rakka laa def wala ñaar wala ñett damay daal di jàpp bi gën a wóor mooy ne wóor na ne def naa benn bu dee ñaar leer na ma ne def naa ñaar voilà noonu laay def su ma paree daal di baada salam baada pare mhm. beneen bi ci def moom mooy tey loolu nag day dox daanaka ci lu baree bari ah. day dox ci presque lépp sax mhm. voilà mais bu ñu dellu si waat ci njàpp ba tey comme ci njàpp lañ mhm. maanaam tey bu fekkonte ne dama laa dama euh, euh, damaa amoon njàpp maanaam maanaam avant ñuy julli tamit aw ma woon njàpp waaye ginnaaw bi ñuy jullee tamit ci la ma léerul ndax ndax sama njàqu toj toj gi moo jiitu waa wala déet bu boobaa damay dem dama damay jàpp ne comme aw ma woon jàpp kon li muy tekki mooy ah, kon kon ce qui di jàpp naa léegi toj gi kon moom laa moom moom moom moom maanaam damay appliquer tout le temps contraire li ma defoon kon avant timis bi voilà parce que bu boobaa boobu mooy gën a sax voilà yooyu mooy kii mooy ce qui mooy mooy. Euh, Euh, am na tamit yeneen yoo xamante ne ci buntu maanaam jaay jënd et cetera wala par exemple lebal naa la nangam ndax fay nga ma waaw wala déet sikki sàkk am na et cetera yooyu bu boobaa euh, ndax fay naa la waa wala déet xamuñu dara na mooy ne fay fayoo ma voilà et cetera loolu day dox ci lu bare bare bare bare bare bari euh, koor maanaam masalan ndax ndax ndax ndax ndax dog jot na mm-hmm. muy sikki sàkk waaw wala déet dog jot na wala jotut bu boobaa damay jàpp ne dog jotagut ba keroog mu may leer ne dog jot na bu fekkente ne xëdd la tamit maanaam eh, bu fekkente ne xool naa mais awul dara lu may wan a wan ne xëdd weesu na alxuraan ne comme xattaa la ko mu abyad minal xaytil aswad minal fajr maanaam kon booy mooy ba tey xëdd jotul jeexagul nañ xëdd hmm. ba keroog muy leer ne xëdd jeex na voilà maanaam kon condition yi mbir mi noonu lay demee maanaam euh, loolu day dox presque ci lépp voilà day dox ci lépp dégg nga euh, mu ne kon euh, kon xadis bii imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko xadis numéro 177 ak xadis numéro 2056 imaam Muslim indi na ko xadis numéro 361 imaam Abu Dawud xadis numéro